ay ah, ñu jàll kon nag al imaamu al xaafidu hmm? an-Nawawi ah, rahimahullah mu teg ci xadis numéro cinq cent mu ne wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu annahu qaala inni la awwalul a'raabi ramaa bi sahmin fi sabiilillahi ta'aala walaqad kunna naghzu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma lana ta'aamun illaa waraqul hubla wa haadha as-samur hatta in kaana ahadunaa la yada'u kamaa tada'u ash-shaah maa lahu khilt muttafaqun alayhi al-hubla بدم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة وهي والسمر نوعان معروفان معروفان من شجر البادية قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى muy indil beneen xadis waaw muy indil beneen xadis mu ne waan muy xadis numéro cinq cent voilà cinq cent door a daanu waaw téeméer ko oh, waaw ba cinq cent xaalis ah waaw téeméeru xaalis non oh. kon hein juróomi téeméer a ngo cinq mu ne waan Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu di Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd ibn Malik moom la Seydina Utba ibn Ghazwan doon wax ci xadis bee ñu génn waaw ne fa faltaqattu burdatan fa shaqaqtuha bayni wa bayna Sa'd ibn Malik waxoon nañ ne Sa'd ibn Malik mooy Sa'd ibn Abi Waqqas ndax Abi Waqqas turam moo doon Malik ibn Uhayb ñii ne Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Madani al-Makki Abu Ishaq moom Sa'd radiyallahu anhu annahu qaala nee na inni dëgg-dëgg man la awwalu maay ki njëkk min al awwalul arabi ku njëkk ci way ngëm yàlla yi ci jullit ñi dane arab yi parce que yi ñoo pon ci way ngëm yàlla yi jamono jooju mooy li yonent way sa sa waxoon gisoon nañ ko hadis la 189 hadis sayna sayyidatuna Zaynab bint Jahsh bim naan yonent way sa sa dafa génn ci moom fazi'an naan waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab waylun kukk waylun toskare waylun malheur lil arabi ñeel na arab yi mooy la arab ya mooy musiba ñëw de <laughs> mooy jullit ñi parce que arab ndax kat futihal yawma gi ubbi nañ min ragmi ya'juuj wa ma'juuj mithla hada ndax tey kat ubbi nañ lu toll ni ca barrière ya'juuj ak ma'juuj lu toll ni di Gog et gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon mooy euh, bu la nee min al arabi inni la awwalu rajulin min al arabi wala inni la awwalu al arabi waaw ci riwaat bi man maay ki njëkk ci arab yi ramaaku sànni bi sahmin ci xeej fii sabilillah mooy ci jullit ñi maa jullit bi njëkk sànni xeej ci yoonu yàlla man Sa'd ibn Abi Waqqas Allah Allah Allah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw mu ne ci yoonu yàlla mooy amul yaay moom <laughs> waaw Eh, seenum réew yéen seen sabilam tooñ képp ngeen nekk ci àddina bi parce que nee ngeen les les soldats du monde kenn duñu laal te ku leen laal du ngeen xool sax ndax ñoo tooñam déet ay way <laughs> kon mu ne maay ci njëkk a sànni ci jullit ñi ci arab yi bi sahmin ci xeej fii sabilillah ci yoonu yàlla wala qad léegi nag muy wane li tax imaamu Nawawi indi ko wala qad dëgg-dëgg kun naa nekkoon nañ nax su doon xare ma rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma lana ta'amun amuñu woon dara loo xam ne moom lañ doon lekk laa wax <laughs> ma illaa waraqul xubla lulul euh, gàncax gis nga euh, xobi benn garab boo xam ne mooy alxubla imaam an-Nawawi ci suuf mu ne alxublatu bi dammil xaa'i waxal xu xu bul wax xaabul waxi almuhmala bi nga xam ne amul tomb wa iskaanil baa'i Euh, baa bi nga def ko sukun mooy hubba mu baa bi nga am benn tombola am wa hiya mu uh, wa moom was samuru ak as-samur mu ne ñaar yooyu ñaari garab lañu waaw nawaani maarufaani min shajaril baadiya mu ne ñaari xeet lañu garab yoo xam ne ñaari xeet lañu ci garabu li nga xamante ne ni mooy garabu euh, àll bi voilà ay garab la yoo xam ne très connu waaw voilà kon moom loolu la wax waaw mooy garab yoo xam ne dañuy ami dëkk quoi loolu mooy loolu la dañu naqaree ci quoi mooy genre acacia yooyu <laughs> <laughs> di amaale ay dëkk garab yooyu lañ doon xool nan la ñuy defee jëlee la nga xamante ni nii mooy euh, xob ya moom lañ doon lekk loolu lañ amoon Allahu akbar euh, bon loolu la Imaam An-Nawawi wax mais après dinañ gisaat yeneen i wax yoo xam ne ñoom jàppuñ ne affaire bi c'est comme ça waaw kon nag léegi kon mu ne ñaari xeet lañ min shajaril baadiya ci garab yi xam ne ñooy sax ci àll ba mu ne wa hada samur waat ko waraqul xubra waaw wa samur léegi wax na ko mu ne wa hada samur waaw ñoom ñaar ñëpp ay garab lañ woon yoo xamante ne nii daal dañ doon am njëg hatta ida in kaanat mu ne ba xam ne in kaana dina nekk ahaduna kenn ci ñun ah la yada'u mooy dina dem wanag kama tada'u sha comme mi nga xamante ne nii gis nga euh, jur kii bi euh, bi ñu muy demee wanag ñun noonu lañ doon defar maa la woo xilt mooy gis nga su suñu xayta ya ku dem xayta ji moo xayta ya mais amul dara lu ci jaxasoo tellement mooy comme gis nga. <laughs> ba'ar al-ar'aam taraa ba'ar al-ar'aam wa qi'aanihaa ka'annahu habbu fulfuli waaw baar mooy boo gisee xar mu ñu neefaree waaw am na yu bari yi tax waxuñu neefare yu tooy yi mooy yi nga xam ne day wow nga xam ne bu kiiwee léeg-léeg yow moo tax mën xam nga am da ne mën ngeen a julli ci fi fi fi géttu xar yi waaye nag bu leen julli fi nga xam ne. fa la ñuy denc di fàttee giléem yi <laughs> ba mooy xam nga yooyu day wow xar yi ñëw fiñ kii nga gis seen neefare yi mais day wow mu ne ñun suñu neefare yi noonu la meloon waaw amul dara lu ci jaxasoo lu ñu tooy lool tellement dañoo waaye ay xob kese lañ doon lekk <laughs> waaw léegi nag <laughs> moom loolu la il imaamu Sa'd wax mu ne muttafaqun alayhi imaam eh, hadis bii daal ak al imaamu muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhima solo nañu ko léegi ñu ana est ce que solo ñu la de déedéet seen sëriñ al imaamu ahmad solo na ko na hmm, al imaam uh, ibn abu isa at-tirmidhi ak al imaam ibn maaja rahmatullah ala al al imaam al bukhari rahimahullah indi na ko ci ñetti bërëb muy ci kitaabu riqaaq baabu kayfa kaana ayshu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi buntu bi ñu ngi ko fi gis lu bari waaw ndax bu yee yo ah gënee lu xiif te ñoom seen dund lu ëpp xiif la ñoo nekkoon mu ne haddathana Musaddad gis nañ ko sànq ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Yahya mu nekk ñu nettali mooy Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id rahimahullahu ta'ala al-Basri si ñoom Imam Ahmad yi ñoom ñoom Musaddad yi an Isma'ila gis nañ ko sànq non non non non Isma'il boo gisuñu woon kii Isma'il ibn Abi Khalid la kii Hurmuz la voilà voilà Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam bokkul ak Isma'il ibn Abi Khalid Hurmuz voilà abu abdillah al-ahmusiyu al-bajaliyu al-kufiyu rahimahullahu ta'ala qala wa haddathana qays mu ne ki ñu nettali mooy qays di qays ibn abi hazim qaysun ma lahu nadhiru qaysun ma lahu nadhiru qaysun ma lahu nadhiru al-kufiyu <laughs> muxadram la <laughs> moom hmm, fekk na jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisu ko waaw bi muy bi muy génn àddina rek dépassé na mooy kenn ki nga xamante ni moom moo soloo ci fukk ñi boroom ñi yonent bi saa saam bégal àjjana ci benn bërëb moom nii la di Qays ibn Abi Hazim al-Kufi rahimahullahu taala mu ne qaala Qays ne ibn Abi Hazim mu ne rahimahullah sami'tu Sa'd mu ne man de dégg naa Sa'd muy Abi Waqqas wax nañ ko sànq Malik ibn Uhayb eh, nekkoon Abu Ishaqa Hmm? az-Zuhriyu ni jaay ci yonent bi alayhi salaam ndax moom yonent bi alayhi salaam côté ndayam lañ bokk côté yaayam Amina euh, voilà ni jaayam la yaqulu mu naan inni man mii de la awwalul arabi maa ngi ci njëkk ci arab ci arab yi ci jullit ñi rama bi samin fi sabilillah wa ra'aytuna gis naa suñu bopp naxzu ñuy xare wa ma lana ta'amun illa waraqul hublati wa hadha as-samur voilà loolu garabu xubla gi waaw am na bon wala loolu jaru ko parce ñi dañu ne hein bon en fait euh, euh, ñaari garab yi bokkuñu la am nañu ne mooy meññeef yi jóge ci garabu dëj yooyu garab euh, samarul idah dëj yooyu garab yooyu di amaale yu dëj meññeef ba muy génn loolu doon lekk bu wex mais sa neexul quoi léegi nag euh, euh, euh, am ñu ne loolu la ñoo xam dañu teqale entre ñaari moo tax Imaam An-Nawawi mu ne lii nii nag lu rafet la ah le ñu teqali leen alhamdulillah loolu mooy li nga xamante ne même bu dee fii nii ci Riyad bi lu la wax mais ci Al-Minhaj waaw bi mën dee wax ji dane mais am nañu ne du mooma ah. waaw bokkuñu mu ne loolu nag lu rafet la ndax la fait ñu daal di leen teqale mu ngi noonu ndax illa al-hubla wa waraqu as-samr hmm? kon ñaar yooyu bokkuñ mais daal en tout cas ay garab lañ yoo xam ne garabu àll bi la ñoo xamante ne ca xob ya moom lañ doon lekk kon nag al imaamu Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne wa inna ahadana la yada'u kenn ci ñun dina dem àll kama tada'u sha comme ni nga xamante ne nii mooy gàtt gi noonu lay demee euh, àll ah, maa lahu xilt la muy génne hmm, neefare ya muy génne loolu daanaka du am dara lu ci jaxasoog leneen waaw summa asbahat banu sa banu asadin tu'azziruni alal islam xibtu idan wa dalla sa'i voilà Imam An-Nawawi côté bi indi wu <laughs> parce que li ko li ko soxal fee mooy ñu gis ci wàllu lekk comme ñu ngi ci bunt bi nga xamante ne day waxta wal iqtisaaru ala al-qalil min al-ma'kul ak di wax li nga xamante ne doy tuuti ci li ñuy lekk moo tax mu yem fee waaw lim ne wa laqad kunna naghzu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma lana ta'amun illa waraqul hubla wa hadha as-samur waaw ba li nga xam ne buñ demee àll dafay da ciy buñ demee wan léegi mais lii nii la ci boolewul summa asbahat sëy naa sax ne ah après bu mujj banu asadin waa banu asad tu'aziruna nii ala islam ñu may ñu may ayibal ci sama diine nee nañ manumaa julli xam nga wax nañ ko ci hadis janaay bi ñu génn Seydina Utba ibn Ghazwan bi ñuy wax naan non Sa'd moom daa beroo affaire bi après ñu ne non non non non parce que Seydina Utba ibn Ghazwan laa di set li génn dina jamonoy Seydina Umar te jamono yooyu. effectivement Seydina Sa'd était le gouverneur de Koufa jamono ji nga xam ne Utba ibn Ghazwan était le gouverneur de Basra voilà mooy Utba mu ngi woon Basra ibn Ghazwan euh, euh, Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas nekkoon Koufa jiite woon ko ba da ko tuumaloon ne sawaay eh, bon moom du àtte lu jub te kenn du ko gës day fatu gaa yi nit mais bi ma fàtte woon moo doon lu jëlee mooy dañ ne woon sax waa ji waa ji ko tuumaloon ne sawaay mënu la mënu la julli loolu nag moo merloo woon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bam ñaanoon yàlla ci kawam ñaan gi ñu gisoon euh, ne boroom bi bala nga ko ci euh, guddalal asil umra guddalal fanam nga nga wa a'mi basara ba pare nga silmaxaal ko te boo na nga exposé ci fitna yi te buy faat na faatu biir kër allahu akbar waaw <laughs> léegi euh, loolu lépp dal ko paaba loolu hmm? oh, buy dem kàccoor teen di làmbaatu xale yu jigéen yi ci mbedd mi naan ko yow góor bu toll ni yow te sax gisoo euh, silmaxa ba pare teg ci di def yii mu naan oh, asaabatni daawatu rajul saalih Sa'd oh, lii lépp li ma dal mooy ñaanu nit ku sell ka Sa'd ibn Abi Waqqaas waaw radiyallahu anhu léegi nag Seydina Sa'd nag loolu la doon wax ne man ma jaar fii yëpp <laughs> njëkk a xare ci euh, sànni xeej njëkk a tuur ci beneen riwaaye man maa ci njëkk a uhriq ak dam waaw parce que en fait euh, euh, lii muy wax nii xew-xew la woon <laughs> ah, xew-xew la woon de mooy xare yi nga xamante ne sariya yi nga xamante ne nii moom la yonent bari saa saam doon yónnee premier sariya bi xam nga dañu wute est ce que ban sariya moo ji ah li Hamzatin aqadal muxtaaru alluyatan ubaydatin summa sa'dun dayqamul burum burum yi voilà gis nga loolu Sa'd ibn Abi Waqqas dafa bokkoon ci bu njëkk bi xam nga dañ am nañu ne euh, non euh, sariya bu Seydina Hamza moo jiitu am ñu ne non Ubaydillah Ubay euh, kii Ubayda Ubayda Ubayda man Ubaydillah Ubayda ibn al-Harith waaw nga xam ne soixante waru warkat lañu woon waaw muy sariyatul xabat ñoom booy sariya bi yonent bay saasan di ko yónni am ñu ne boobu la nag Seydina Sa'd mi radiyallahu ta'ala anhu warda moom lii muy wax foofu la woon sariya boobu nga xam ne moo fa njëkk mooy dañoo demoon parce que bon yonent bay saasan dina la yónni woon ngir ñu dem kari li nga xam ne mooy njëggum Quraysh ni voilà <laughs> muy mooy avant Badar bi am yooyu yëpp mooy sariya am nañu ne bii moo njëkk am ñu ne non bu Seydina Hamza moo njëkk voilà waaw moo tax boroom xilaaf ne li hamzatin anqadal muxtaaru alwiyatin ubaydatin summa sa'dun dayramul buhumi mais après loolu kanta ban moo njëkk est-ce que bu Seydina Hamza la ak Seydina kii nu mu tudd euh, Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib loolu dañ cee wute waaw moo tax foofu la woon sariya bu Ubayd Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib ah foofu la woon mooy première laalante bu am diggante jullit ñi ak yéefir Quraysh yi waaw te am nañu ne mooy première sariya bii moo jiit sax bu Seydina Hamza am ñu ne noonu dañu leen a yónnee ndoo dañu yónni bu Seydina Hamza yónni waale bii loolu gisoon nañ ko ci siira bi taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna voilà mooy première atu hijra bi ci la xewe woon waaw pour wane moom li mu njëkkee nekk ci affaire yi même ci xare yi yonent may saa saam yónni leen ñu dem Rabigh ci biti ngir daal di li nga xamante ne mooy njëggum Quraysh karawaanu Quraysh bi nga xam ne mu ngi doon dem di commerce waaw bi ñu ñëwee nag li ñu def mooy dañoo sànnante ay xeej waaw mais euh, laalante wuñu woon quoi xare xare dëgg amul woon jaasi wante amul mais sànniwante nañ ay xeej waaw <laughs> boobu nag ki njëkk sànni xeej keroog mooy ci jullit ñi mooy Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw moo taxoon mu doon wax naan ala hal ata rasulallahi anni hamitu sahabati bi suduri nabli ndax di kanul ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne tay ci sariya bi maa protéger sama mbokk yi ma booleel ci sahaaba yi ci nan moo ko defee ci sama flèche yi nga xam ne moom laa ak sama xeej yi nga xam ne moom laa doon yónnee waa Quraysh ñi nga xam ne ñoom lañ doon dem di kari seenum njëkk waaw <laughs> kon sariya boobu la boo xamante ne ni moo moom moo ci amoon voilà lay wax la yow ki fekke lii mooy ki njëkk a demu ci l'islam bi yëpp xare njëkk a sànni xëy way léegi daal am <laughs> ba pare wala kat kunna naxu te ñun doon nañ xare ànd ak yonent bi alayhi salaam amuñu lu ñu lekk lu dul waraqul xubla voilà bii. nga xamante ne nii lii lañ doon lekk quoi affaire yi da doon tar lool waaw bu jàpp ne yëf yi da doon neex saa ne mooy xamoo woon ni mu deme waaw akbar lii lañ doon lekk waaw léegi mu ne amul dara ñuy wax lu dul benn ay gaay après mooy wax lekk liñ doon dundee moo al imaam an-Nawawi rahimahullah yar minhaj mu ne wa fii hada lii nii sëy naa Saad moom lañ doon dundee di ko lekk ci ay këyit ci ay xob te ba te xare lañ doon nekk ah. tekkiwul ne woon ne nag ñoom bon attention que ne bon ñii waaye ñii ay ay kon ñoom yóbbu ñoon dara non la yóbbu dafa jeex affaire bi yëpp loolu la ah <laughs> ba nga xamante ne nag jeex na dara desewuleen lu dul lii waaw ba nga koy xare sax dem nga xam kañ ngay ñibbi si da koo xam voilà. moo tax al imaamu Nawawi rahimahullah bu ñëwaatee li mu doon wax mu ne wa fii haadaa ci al minhaj bayaanu maa kaanu alayhi min az-zuhd fi ad-dunya wa at-taqallul minha wa as-sabr fi ta'ati llahi ta'ala ala al-mashaaq ash-shadiid mu ne hadith Seydina Sa'd bi dañ ciy jàng te moo ñuy waxaale lëkkaale mag buntu bi mooy tuutal ci lekk gis nga liñ doon lekk ay ay xob xob yi woon ba waxoon rek jàpp nañ ñun amuñu woon ma lana ta'amun illa waraqu shajari hatta qarihat ashdaquna dañ ko yëyëyëy yëy ba suñu lèvres suñu tuñ yi daal di xotteeku fu nekk daal di dagg Allahu kon mu ne lii day leeral li nga xam ne mooy eh, ñii kat loolu la ñu nekkoon ci dudd dëdd guñ dëddoon àddina waaye di ci néewal tey muñ ci jaamu yàlla ngar dajjoo bépp coono yu tar yoo xamante ne moo leen ciy fekk kon nag lii de ñoom dund nañ ko te tamit xadiis bi lañ ci jàngale mooy baax na di fàttale comme ni gisoon Seydina Utba bi rek di fàttale ku sa démb di ko nettali nit ñi pas ngir glorifier sa bopp réyal sa bopp ngandal sa bopp mais ngir fàttaliku yow gis nga xamal nit ñi waaye fàttaliku at-tahaddusu bin-ni'am waaye waaye xéewal yi ñu yàlla defal léegi ah fàttali tamit tar-tar jamonoy tar-tar baa ngir jàmbat de waaye ngir nit ñi jànge ci waaw lii nii lu ama am solo la <laughs> waaw Allahu akbar léegi nag Seydina Sa'd nag mu ne radiyallahu anhu mu ne man mi nga xam ne nag maa def lii loolu côté boobu Imaamu Nawawi indiwu mu ne ba bañ buñ doon dem àll noonu lañ doon demee comme ni bàyyi ci euh, gàtt gi di demee àll léegi nag mu ne léegi nag mu ñëw nag ci gars yi nag tuuma gi nga xamante ne moom lañ ko doon tuumaal ak gravité bi nga xam ne moo ci nekk quand même <laughs> ndax loolu loolu c'était c'était tellement grave ah waaw waaw mu ne eh, summa nag asbahat bu mujj léegi nag ah <laughs> yaa ngaa dégg ah ki nga xamante ne nii mooy waa banu asad <laughs> waa banu asad ñoom di ma jàngal nee nañ tu'azziruna nii quoi dañ may jàngal ci wàllu diine mooy ñoo ma gën xam diine kon de bu loolu am na man sama njëkk ci l'islam nga xam ne am na riwaay boo xam ne dana man maa nekkoon sabi'a sab'a te loolu mel na loolu la Seydina Utba ibn Ghazwan waxoon ne moo doon septième loolu laa la waxoon ne loolu li nga koy boole yomb na ku nekk ña nga xam ne ñoom ñoo jot dugg ci l'islam ci kaw ñoonu nga compter ne man maa ci tegu loolu kese la sauf ndax temps yooyu yeneen trois cent ans doon loon def ku tuub rek bu dee ñii ñëpp tuub ma boo ko laajee nag fekk ñaar naa la ñii laa nekkal voilà ngir temps yooyu ni nga xam ne tartar yi leen waa Quraysh ñu yées ñi doon mu nekkoon kon nag su ma faat banu asad tu'zirunani ala islam kër xaw ma sama diine li ma nekk ak yonent way saa saa Makka ba ak jaloore yi ma def ci l'islam yëpp xaw ma l'islam ba nekk gouverneur Irak waa Banu Asad ñii di waa di di di di ma ayibal ci l'islam ba ne manumaa julli bu dee loolu am na de xittu inan wa dalla sa'i kon de kuttus naa man sax wallahi wa dalla sa'i te ma defoon sànku na maa sàggan kon bu boobaa <laughs> ay mooy maa sàggan <laughs> léegi nag ah waaye ñii ñooy ñam Hmm? lii mooy lan eh, wax yii nii mooy lan ak ak sax ñi muy wax ñooy ñam ñan nooy banu asad banu asad bii nii imaamu Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj eh, moom dafa ne kii nii <laughs> da ne banu az-Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay moom loolu la waaw mais wax jooju dëgërul biitu parce que Seydina Sa'd da cee jubluwul woon ñooñu ñooñu ci waa Quraysh lañ bokk ñooñu xam nañ gëddam te a az-Zubayr ibn al-Awwam mu ngi fi woon bi Sa'd di wax wax ji te xaritam mu mën ko jegelewoon ak ak doomu Seydina Zubayr yi ni ñu Abdallah ñooñu ni mu doon fonkoon ak fan leen tegoon non ñooñu masuñoo tuumaal Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ci dara moo tax euh, Imaamul Nawawi bi mu waxee lii Imaamul Haafiz Ibn Hajar ci ginnaaw mu ne bi mu ñëwee <laughs> mu ne wa aghraba an-Nawawi kanta Imaamul Nawawi moom moom boo xam ni moom dafa dafa dafa tumurànke jëlee ko da ne da koo tuma xam-xam yi kay ma wax la li wax loolu loolu loolu gën a tee simple ndéggal Imaam an-Nawawi dene <laughs> summa qawluhu summa ñii arrêt bi xaalu almuraadu mu ne nee nañu mooy borom xam-xam yi ñu ko daam ñu ko toxal almuraadu bi bani asad banu zubayr ñu ñëw fii banu asad mooy banu zubayr ibn al-awwam ibn xuwaylid ibn asad asad boobu mooy banu asad ibn abd al-uzza mbokku sayyidina zubayr ak ñoom sayyidatu xadiija radiyallahu anil jamii waaw lii nag la imaamul al-hafiz ibn hajar rahimahullah ne imaamul nawawi moom li mu wax dafa tumuranke lii nii mu nettali ci neneen mooy mooy lii moom wax ju tumuraan ca dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg gi waaw wax lu tax <laughs> mu ne mais parce que mais du du ñooñu ba mu wasal du ñooñu fukk après bon ci la waxe comme li ma wax sànq mais non banu asad bii du ñooñu ah wa aghrab an-Nawawi wala <laughs> imam an-Nawawi moom wax dëgg yàlla li mu wax dafa tumurànke bi mu ne ci ñenn eh, eh, li nga xamante ne ni manu asadin ñi nii ñooy ñooñu imaamul xaafis ne du loolu ah ah non non non ñoo nekk ñooñu sax jubluwu ci ñi nga xamante ni ñooy mbokk Seydina Zubayr yi al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaw léegi nag mu ne xam ne ñii ñan la xam nga ñi ñan la moo tax mu ne bi mu waxee ne imaamu Nawawi dafa kii mu ne wa fiihi nazar lii mu wax moom am na lees ci seet li anna al-qissata in kaanat hiya allati waqa'at fi 'ahdi Umar falam yakun li Zubayr idh dhaka banun yasifuhum Sa'd bi dhalik mu ne ndax bi daalika mu ne bu dee nettali bii li tax Seydina Sa'd di nettali ba pare di wax naan Banu Asad ñëw taajiruni taajiruni ala al-kalami man fi ma jaar yëpp ci diine aw ma dara ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ma ko kon de laqad xittu idan wa wa wa waay wa dalla sa'i wallah sayna euh, al imam euh, Hafiz Ibn Hajar mu ne lii imam An-Nawawi nettali moom loolu lu ñuy seetaat la parce que nettali bii bu dee ne sayna Sa'd moom ci jublu xew-xew ba xewoon jamonoy sayna Omar ba mu nee gouverneur Kufa moom lañ la waxoon ci jotaay bi weesu fàttali ko léegi biñ naan bon Seydina Sa'd dafa ber woon après non non non temps yooyu moom moo ne woon gouverneur de Koufa bi Seydina Utba ibn Ghazwan di nekk gouverneur de Basra kon ba gaa yi tuumaal ko waxoon nañ lool léegi mu ne ndax jamono jooju noonu noonu loolu doon xew jamonoy Seydina Omar mais Seydina Zubayr ci boppam daa amul woon doom yoo xamante ne nii ñoom Sa'd man na leen a wax nii ndax ñooñu ay gone lañu amul woon âge boo xam ne dinañ mën a dañoo amoon waaw <laughs> ñoom Abdallah ibn Zubayr moo fi noonu mag ka weboon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ak baayam az-Zubayr ñoo ñoo fi ne ñoom Utba après lañ juddu ñoom Utba euh, euh, euh, Urwa Urwa Urwa az-Zubayr après lañ juddu kon naka la kon kii waxul ñooñu ah waaw <laughs> waxul ñooñu waaw wala yasku minhum amul kenn mi amul waaye Seydina Zubayr amul woon ay doom yu bari yoo xam ne Sa'd dina wax ak ñoom ni di leen melale ni te du ñoom la doon jàmbat ndax fa inna abahum az-Zubayr kaana izaka mawjuda bi xew-xew boobu di xew ñu tuumaal Seydina Sa'd naan ko mënoo julli mais bàyyam az-Zubayr a ngi waaw <laughs> waaw bu ne waaye bu dee na nettali dag ma moo est-ce que est lay wax est-ce beneen xew-xew bu xew mu ne wa in kaana ba'da zaalika fa yaxtaaju ilaa bayan léegi bu dee na du xew-xew bee day lee day day aajo nag ku leeral ke ne waa kër dañoo masoon a wax Seydina Sa'd loo xam ne demewul noonu bu Seydina Sa'd di wax li te loolu de toute façon amul c'est li <laughs> imaamu Nawawi di wax kii imaamu Ibn Hajar lii mooy li am <laughs> wallahu taala alam mooy ne banu asad bi muy wax dina ko leeral léegi xam nga ñooy banu asad du bi nga xam ne moom la euh, ki nga xamante ne ni moom la euh, imaamu Nawawi rahimahullahu wax léegi waaye mooy banu asad bi nga xamante ni ñoom Kufa lañ nekkoon muy ibnu Xuzayma muy banu asad ibnu xuzayma ibnu mudrika ibnu ilyas ibnu mudar waaw moo imaam al-Hafiz ne ñooñu la wa banu asad hum ixwatu kinaana ibnu xuzayma jaddu quraysh waaw mu ne banu asad bii ñoom frère kinaana la di doomi xuzayma di maamu waa quraysh te banu asad bii sayyidina Sa'd di wax naan fa asbahat banu asad <laughs> waa banu asad daal mujj daal di ma xamal di ma ŋaññi ci diine kenn xaw ma sama diine ah këni mën waa julli mu ne ñooñu du banu asad bële waaw ibnu xooy li la jooy bukku xaaju la nekk ñooñu non non non non non non ñooñu du ñooñu woon ah. xam nga ñuy ñal la mooy ñi nga xamante ne nii mooy banu asad ibnu xuzayma voilà <laughs> ñooñu la <laughs> mu ne te ñii nii wa banu asad kaanu fii man irtadda ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tabi'u Tulayha ibn Khuwaylid al-Asadi lamma idda'a an-nubuwwa thumma qaatalahum Khalid ibn al-Walid fii 'ahdi Abi Bakr wa kasarahum <laughs> Imam Ibn Hajar mu ne réew ya banu asad bii nii ñoom di ibn Khuzayma ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ñoom ñii bokkoon nañ ci ñi nga xam ne bi yonent sallallahu alayhi wasallam génnee àddina ña ko newoon saxaaba ci ñoom dañ ne woon ñoom bee bàyyi nañ diine ci topp benn kàccoor bu ñu doon wax Tulayxa mooy avant quoi muy tuub ndax tuub na après ah. léegi euh, euh, euh, woote ak yonent Seydina Xaalid ibn Walid xare ñoom dammaate leen waaw <laughs> waaw léegi ñenn ñi mu jàpp leen prisonnier indi leen mu ne wa taaba Tulayxatu wa xasuna islaam Tulayha daal di tuub ba doon wooteeg yonent rafetal li nga xam ne mooy ak lislaamam mu ne wa sakala mu'maruhumul Kufa ba'da dalik li ëpp ci ñoom après Kufa lañ newoon te foofu la Seydina Saad nekkoon gouverneur ñooñu nag ku bokk ci ñoom moo leen doon ayibal li mu wax Banu Asad sax du waa Banu Asad ñëpp ndax Banu Asad ñu bari dañoo taggoon Seydina Saad keroog bi Muhammad ibn Maslama ñëwee comme ni ñu ko gise woon ni ñu ko tudde woon ci jotaay bi ñu génn waaye benn bu mooy paa mu ñaan yàlla ci kaw waaw bokk ci ñoom boo jóg ne bu dee daal nag ñoo laaj ci sant sant moom de toute façon moom du àcc lu juum ba pare di nëbbu nit ñi kenn du ko gis naqaree jot ba pare en plus li ci gën a grave mooy sant julli sax manu ko ah day naa sant mer waaw xol bi di waa ji ndax ndax ndax mer ki la waxe woon ñu mo léegi mu wax lii <laughs> waaw. <laughs> <laughs> waaw waxoon nañ la ci tegu après ñoom biñ defee loolu gars yi di kaa ñenn ñi xam nga rek bu kenn waxee ñeneen ñi nga xam ne kii loolu sax man nañ ko pataawal Seydina Omar woo ko waaw ba mu wax mu ne ko ma ah, lii de wax ko explique nan la koy nan lay leen di julli de mooy ni yonent way sa sam doon jullee mu explique ne man nii laay jullee